bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Sud seen rajo seen jotaay bi muy tuddee Riyadou Salihine ngeen koy am bés bu jot ci waxtu wi dellu na ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw bu ñu yàlla subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa noo ngi dellu siwaat beneen jataay ci seen jataay Riyadou Salihine démb bi ñu yëkkati jataay bi ñoo ngi woon ci digle gu yonent ba digle sallallahu alayhi wa sallam ci ñu sàmmoonteeg alquran waaye moytu koo fàtte maanaam jàng mokkal fàtte loolu ci alxuraan daa bokk ci yu normalut kenn waru koo def jàng alxuraan mokkal ko ba noppi fàtte ko moom lañ doon ubbee démb addis bi mu ne gëléem alxuraan a ko dàq rëcc gëléem gu ñu yeew li muy mën a mën a rëcc alxuraan a ko dàq rëcc fuuf boo ko yoree boo ca gëjee rek boo ñëwee boo ko songee mu bañ moom alxuraan boo ca gëjee ñuy jàng alxuraan xam nañ ci dara ñi ci mos tuuti it xam naa ko leen ko misaal ñu xam ci dara waaye daal alxuraan moo gën a moo dàq rëcc giléem gu ñu yeew ñu jël ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mu ne yonent ba sallallahu alayhi wasallam nee na innama mathalu saaxibi alquran ka mathalil iblil muallaq muallaqa in ahada alayha amsakaha wa in atlaqaha zahabat muttafaqun alayhi yonent na ne borom alquran mook boromu giléem ñooyam yeew mbaa ñàkk rek yonent bi nee na boroom alxuraan mook boromu giléem guñ yeew ñooyem yeew mbaa ñàkk mu ne giléem gi boo ko yeewee boo ñëwee fekk fa nga ko yeew boo ko boyalee mu dem yoonam alxuraan noonu la nan la ñuy yeewee alxuraan mooy nafar rek jàng jàkk rek waaw bu bu set yaa nga ca kaamil bu wàcc ba noppi rek nga jël beneen waaw bu wàcc ba noppi rek nga jël beneen mel ni góor gi alaaji sàll malee tabarkalla ca mbàkke gu ndaw nga xam ne kaamil bu wàcc rek mu tàmbali beneen Euh, nun la alxuraan mel moo tax bu ko kenn di toog ab diir doo ko jàng boo demee ci awraat yi nga xam ne moom la sunu mag ñu yoroon defe woon nañ ko noo xam ne kenn du toog vingt quatre heures ti jàngoo jus u bët bu set nga jàng jus u weer wu jot nga wàcceeb kaamil weer wu jot nga wàcceeb kaamil nun lañ ko daan def tabarakallah ma ñëw ci beneen buntu mooy istihbaabu taxsini sawti bil qur'an wa talabi al qiraa min xusni sawti wal istimaai laha buntu bi day jàngale sopp gu ñu sopp neexal baat ci alxuraan kuy jàngal alxuraan nga neexal sa baat waaye di ko déglu ci ku neex baat wa talabil qiraati min xusni sawti wal istimaai laha loo tax nga dégg fànn bu mu jaw yu yi di ko tëj wi di alxuraan waaw ngay dégg ñoom a cheikh abdul basit abdul samad njàng yu yéeme yi ñuy jàng alxuraan nga dégg ndeysaan a cheikh muhammadul xalil xusari nga dégg a cheikh abdurahman al xusayfi nga dégg ñoom as sudays nga dégg ñoom a shuraym tabarkalla boo ñëw suñu réew mi góor gi Serigne Cheikh Sarr nekkoon fële ca ngi new nga déglu Cheikh Alhaaj Abdul Aziz alxuraanam tabarkalla euh, Serigne Adi ca dëkk ba la ñuy wax euh, Pire ngeen baal ma dëkk bu ñuy wax te euh, tabarkalla faay na ma ci sama xel Fass Touré jërëjëf yal na yàlla dimbali nu dëkk bu ñuy wax Fass nga xam ne euh, ba fa Cheikh Khalil yi ñëwee di waxtaan ak Serigne Adi dégg xale yi jàngal xuraan moom pour moom ab kasetam la gale xale yi teg waaw mu mu laaj fu ñu jëlee kaset bii ñu ne ko du kaset xale yi jàng mu ni déedéet lii sama kaset la pour moom moom moo fa nekk ñu teg kasetam gaa yi ko kaa ñu dem ñu ànd ba tiim xale yi fekk ñuy jàng njàngum a cheikh Mouhamadul Khalil Xusari ah ndeysaan kero dégg na xaalu na jooy fa jooyu métti tabarkàlla ndax lii moom koo ko waxoon mu wedd ko ba mu génne àdduna ak léegi ñaata nit ñoo fi nekk nekk ay cheikh Mouhamad Khalil Xusari ndax doomu aadama lum roy man ko am na ñoo xam ne fi ne ba ba marle faato aw yoonam lañ jab lañ jël léeg-léeg ñu jël wayam di ko waye noo xam ne nit ñi dañuy jàpp ne ba mar lay way am na ñoo xam ne Michael Jackson la ñuy toppandoo waaye xale ya ñoom daal di jël kàddug yàlla ga subhanahu wa ta'ala def ko seen dënn di ko jànge nag ak Cheikh Mouhamadul Khalil Husayri doon jànge tabarkàlla dégg naa fi turandoom fële ca golf jàngkatu alxuraan boobu te yéemi ci lool kon kàddu alxuraan dañ koy neexal loo tax gaa yi du ko jàng njàng mu neex moo tax ñun ñu na xaribaat buñ jàngee ba noppi ne noo ngi jéggulu <laughs> waaw abu hurayrata nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na di wax na muy dégg mu ne ma asina laahu li shay'in ma asina li nabi li nabiyin hasana sawti yataqanna bil qur'ani yajharu bihi muttafaqun alayhi nee na abu hurairata mu ne dégg na yonent ba alayhi salaam di wax ne yàlla joxewul ndigal ndigal lu raw yonent bu neex baat di way alxuraan nee na yàlla joxewul ndigal lu raw yonent bu neex baat di way alxuraan yajharu bihi di ko jàng ca kaw ñëpp yi dégg waaw di ko jàng ca kaw ñépp yi dégg waaw euh, mu ne kon buy firi baatu azina azina allah mooy istamaa wa ishaara ila rida wal xabul mooy yàlla déglu na yóne jox na ndigal yónentam muy jàng alxuraan mu déglu ko di woy alxuraan di ko wax ca kaw loolu mooy tax kon na neex alxuraan ji wala bu neexut nañ ko jéem a neexal logg-loggal baat yi mudóod yeeg xam yeeg ixfa yeeg yépp nu jëm koo génne njàng mi neex lool jaar ci yoon te day tey day la boo ko teg sunu way yii nag nga xam dañ koy dugal ci musique di ko way loolu nag moom daa xaraam loolu moom def xaraam li ñuy wax kay mooy yow mi yor alxuraan ci boppam walaqad aatayna daawuda wa sulaymaana ilma nga xam ne alxuraan ci boppam moom nga jàngaloon waaye dugal ko ci sa ay mbalax dugal ko ci sa yëf di ko wayaale loolu moom yàlla nee na ku ko def bu ëllëgee mu dajak yow ku ànd ak kooka bu koy duma duma waali la waaw xataa yaxudu fi xadisin xayri innakum idan mithluhum ma ngoog neexal baat bi kon tabarkalla abu hurairata ma daan ŋàbb muus ma te yonent ba defaloon ko kiis ga te mooy jàngal ko ba lépp lum mu dégg mu mokkal ko ñu jële ci abu musa al ashari anhu mu ne yonent ba def ko wax bis ne ko laqad utiita mizmaran min mazamiri daawud min mazamiri xiis yi rek yonent bi woo ko ne ko aba aba Musa mu ne ko naam mu ne ko yow dañ laa jox dañ laa jox liitu Daawuda ga maanaam baat bu neex ba Daawuda amoon ba bu daan way picc yi di ko seetaan mu naa mu ne ko aba Musa moom nga yor waaw benn bis mu ne yonent bi law ra'aytani wa ana astami'u li qira'atika al-bariha ay boo ma boo ma ma gisoon bi may déglu sa njàng mi biig Abu Musa ko dégg nga ma mu ne ko maa dégg naa la maa ngi maa ngi wéeru woon ci miir bi Abu Musa ne yonent bi cay su ma yëgoon ne yaa ngi may déglu mu ne ah mu ne ba ma xëcc ko ñoddi ko baaral ko tabarkalla euh, kon dey dana fa gën neex kon pour wax la yonent bi dégg na alxuraan ju neex mu taxaw di ko déglu ba daanaka daanaka fanaan fa ba ñu julli fajar ndax alxuraan ju neex ja mu ne ko aw oh, wóote nga ak ñun ñi xam ne dañuy déranger ñun ñi nga xam ne ñun alxuraan dañuy déranger ñun kay musique baak mbalax maak film yaak ñoom sin yooyu waaye alxuraan booy zappe ba jàpp ko sax nda koy romb waaw waaw yàlla baax na bu jëlee télévision yi am na télévision boo xam ne alxuraan rek 24 sur 24 moo am ci rajo rajo yoo xam ne alxuraan rajo boo xam ne alxuraan rek 24 sur 24 benn baas jaañu leen samp ñoom ñaar. FM alhamdulilah alhamdulilah TV <laughs> tubarkàlla alxuraan rek amuñu beneen programme alxuraan rek kaamil bu jeex la ñu tàmbaliwaat nga xam ne kon kër gi mëneesoon na di taal télé boobu ndax du ami jinne ndax du ami jinne ndax am na saar yoo xam ne kër gu muy romb cim njàng son bi jinne du ko dégg waaw ndax son bi koy am moo raw bomb yi bomb yooyu di leen dàq waaw ay bomb lacrymogène la ci ci ci ci jinne yi ñu jële ci albara ibnu azib mu ne radiyallahu anhuma dégg naa yonente ba mu naan wala ba dégg na yonente ba xaraa fi l ishaai bittiini wa zeytun fa ma samitu ahadan ahsana sawtan minhu albara ibn azib mu ne moo dégg yonent bi di di di julli di jàng ci suratu tiin nee na ba mu juddoo moom albara ibn azib ba nim génn àdduna njàng mu neexe noonu mosu koo dégg wallaay ndeysaan wax na dëgg yonent bi ku neexoon baat la sallallahu alayhi wasallam ñoom su dee si ñii ak ñoom ñi ngay dégg ni di ah bu yemal xiyaamee ba ci cérémonie officielle ba bu yonent bi jàngee alxuraan billaay kon allahu akbar waaw yowmal xiyaam dafa am benn cérémonie officielle professeur Djibi boo xam ne saan dafay am Daawuda dana fi jàng alxuraan sallallahu alayhi jàng fa sunu borom jàng fa alxuraan ci cérémonie ba kenn du fa jël kàddu nag ñett ñooñu rek dañ koy bégale mbooloo ma waaw dañ koy bégale mbooloo ma gaa yi jóge fa dugg aljanna xóorul ay ni di leen wala Sëriñ Tuubaa ngi ñaan yàlla mu waahibu jigéen ñi aljaani di ko way mimma yataqanna bihi xóorul ayni wal wildaan lisaan allahu akbar ndaw luy neex dugg aljaani xóorul ay ni di la yëkkatil mu genn góor gu nekkoon ci jëppal gu ñuy wax imaam gay ndeysaan nun la alxuraanam ji meloon yàlla ko yàlla yërëm waaw imaam gay yéeme na lool ci ci ci de prestation la dan jiite waaye tabaarkàlla bu la jiitewaan buy jàng doo bëgg mu jeexal waaw sunu góor ga woon ca padduwaas imaam Sàmba Ndar <laughs> allahu akbar bu la jiite di jàng ba layli da bëgg ba layli nekk juróomi saara waaw ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ak ñi nga xamul bu nu yëkkati alxuraan rek tabarkàlla sa xol sedd noonu lañ ko bëggee nag alxuraan dañ ko war a neexal boo demee daara aja bint caw tabarkàlla xale yi di jàng alxuraan nga séen kenn ku ne yor moswaaram di jooy ndeysaan yonent bi nee na ci hadis boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci Lubaaba Abu Lubaaba Basir ibn Abdul Munzir mu ne yonent bi wax ne man lam yataqanna bil quran fa laysa minna ku dul neexal alquran bokkoo ci ñun ku dul neexal alquran yor ko rek mel ni koy tabarkal la looloo tax léeg-léeg boo demee ci wàccem kaamil nga ne ah ndax wàccem kaamil gars yi duñ ko neexal dañ koy xotti rek ni koy lekk laax bu soow waaw mel ni ndaw ko naa buy lekk laax bu amul xotti rek euh, kon man lam yataqanna bil quran fa laysa minna mu ne ku dul neexal alquran bokkoo ci ñun kon alxuraan dañ koy neexal yuhassinu sawtahu bil xuraan waaw benn bis sallallahu alayhi wasallam woo benn sahaaba Abdullah ibn Mas'ud bokk ca penc ma ci ñi dàqoon a jàng alxuraan daawul yàq genn masque du xëcc fuñ xëccut du bàyyi fuñ xëcc du gàttal fuñ ñu xëcc idgham yi araf yi ñu war a wan yépp lay wan yi ñu war a feeñal mu feeñal leen fu ñu war a taxaw dafay taxaw fuñ ñu maas ci kaw ci kaw la koy maas fu maas ci suuf ci suuf la koy maas lu dul mu nekk di taxaw alxuraanam yii mi woon lool waaw yonent bi jékki-jékki woo ko rek ne ko yaa Ibn Mas'ud mu naa mu ne ko iqra alayya alxuraan jàngal ma alxuraan mu ne ko ah aqra'u alayka wa alayka unzil ci yow lañ ko wàcce de nga bëgg ma jàngal la ko mu ne ko waaw jàngal ma ko soo gisee ma la ko jàngaloo uhibbu an asma'ahu min ghayri inni uhibbu an asma'ahu min ghayri dama ko bëgg a dégg ci keneen ku dul man c'est-à-dire tam dafa am solo maanaam nit jàng alxuraan mu jóge ci moom ñëw ci yow bokkut ak ngay jàng alxuraan te bu la nit di jàngal alxuraan yëgal ne message la lay jox moo tax boo bëggee ku lay yedd wooxal nit ne ko jàngal alxuraan wala firil ma mu yedd la la muy wax nag bu mu la déranger ndax sa boromay wax ak yow mu ne ko iqra alayya alxuraan ndeysaan ah abu musa ah abdullah ibn mas'ud yaramam daw saxaaba yoo ko fekke tiit mu daal di jël booba nag kaamil amut waaye moom daa bokkoon ci ñi mokkal nee na mu daal dal suratu nisa les femmes saaruwu la la dal ndeysaan moog moom moog moom moog moom ne ca rek ci njàng ma baax si ci fa kayfa iza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haa'ulaa'i shahida ne na yonent bi ne ko doy ne na ma gestu ko xool gis muy jooy yonent bi abu muusa jooy loo ko ci alxuraan allahu akbar xam ngeen baal ma abdullah ibn mas'ud jooy loo ko ci alxuraan boroom njàng mu neex moomu fa kayfa iza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida mu ne ko xas bu kalaan léegi doy na eh, booba yonent bi dégg na message bi nga xam ne moom la Abu Musa di wax te jëmale ko ci moom da jàng ba agsi ci cëy cëy bu yomal xiyaamatee ba nu dekkal ummatu Musa dekkal ummatu Isa dekkal ummatu nuux dekkal ummatu shuayb dekkal ummatu luut dekkal ummatu saalix dekkal ummatu daawuda dekkal ummatu suleymaan dekkal ummatu yaxya dekkal ummatu zakariya tuddal ko yu yépp ne ko ñu dekkal la ñu dekkal la yow muhammad nga wara seede kero ba la yàlla yónnee ba addunay tukki ñi fi teew ñëpp nga seede leen yonent bi mënut a dékku njàng mi bët ya di jooy mu yëkkati loxo ne ko xasbu xasbukal aan doy na ne ko léegi doy na waaye mbokk yi yaram daw bu yomal xeeme ba yonent bañ dekkal ñëpp dekkal yonent bi mu nar a seede allahu akbar nga xam ne ko mu nekkee baax na rek malaaka yi tàccu allahu akbar di sànn keroog jooy na jooy yu metti ndax bu ko yàlla tegalee liwaawul xamdi tegal ko minbaru or ba mu taxaw ca ñurang ñurang alim sàll waaw Pape Ndaw waaw di rappel waaw <laughs> ku ñu woo rek bi mooy wax kii baax na wala baaxut laa ilaaha illallaah ay waay ku ñu waaw yonent bi ne kii ku baax la malaaka yi lay tàccu nag bu dee pam ndaw malaaka yi daal ne wiiw pam ndaw day sànn allahu akbar <laughs> yéet waaye mbokk yi li tiit lu mooy ku ñu rappel yonent bi ne kii baaxut laa ilaaha allahu akbar mu yow kooku fu jëm malaaka yi tëgër bi jow ko jàpp ci loxo yi wañ ko prise ko nunu si nunu yi def karaj fu ñu moom kenn xamu ko la ilaha illallah waaye sunu borom ne ko ne ko ci alxuraan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda dama lay jox ngay dugal aljanna ba kontaan ma ne mbokk yi keroog alxuraan ju neex ji tax na yonent bi jooy sallallahu alayhi wa moo tax abla euh, Omar ibn Khattab daan toog bu mu yàgg rek mu ne Abu Musa mu ne amu ne kaay jooyloo ñu mu ne Abdullah Mas'ud mu ne amu ne kaay jooyloo ñu benn bés ñu woo Abdullah Mas'ud muy jàng baqara ba mu jeex kenn jooyut mu jàng alimran ba mu jeex kenn jooyut mu dugg nisaa yi ba mu jeex kenn jooyut Omar ne ko bàyyi nu alkunanu laa ilaha mu ne ko alkunanu waaw laqad azlamati dunya fi wujuhina wa ankarna nufusana fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'una <laughs> mu ne ko mu ngoog dëkk bi quatre-vingt-quinze pour cent yi alxuraan mun leen a jooyloo waaw ndax sunu xol yi ni mel léegi ndeysaan musique bee ko yàq sunu xol yi musique bee ko yàq maa jaala llahu rajul min qalbayni fi jaw fii bu la musique neexee rek alku nga ay bala sa bala sa xol bee baaxaat wallaay ndeysaan ngeen baal ma waaye lu looy dëgg nag yonent bi nee na alxinaa yunbitu wala tunbitu annifaax kama yunbitu almatalu al ushb mu ne misik day wowal xol di saxalug naafiq ni taw di saxale gàncax ñu ñëw ci beneen tomb muy alxazu ala suwarin wa ayatin maxsuusa soññu soññe lenn ci ay aaya ak seenug jagle ak i saara bi ci njëkk mooy surat al fatiha Abu Saïd Rafi ibn al-Mualla dafa am benn bis ñu ne ci jàkka di waxtaan yonent bi ne ko la ala uallimaka asama suratin fi alquran xanaa bëggooma jàngal la saar yu gën a màgg ci alquran bala ngaa génn jàkka ji daal jàpp ca loxo ba ñu toog waxtaan mu yàgg nee na fa axasa bi yadi mu ne ba mu demee ba nar a génn jàkka ja mu ne ko ya rasulullah innaka xulta la uallimannaka asama suratin fil quran yow yaa ne moon yaa ma digoon sànq ne danga ma jàngal saar yu gën a màgg ci alquran yonent bi daal di koy tontu ne ko waaw alhamdulillahi rabbil alamin mooy saar wi gën a màgg ci alquran alfatiha mu ne ko hiya as-sab'ul mathani boo dégg alquran nan as-sab'ul mathani yàlla daf na jox na la alquran ak asabul mathani suluñu fatiha mu ne ko wal quran al azim la si utiitu lépp a ngi ci alfatiha muy saar wu gàtt woowu juróom-ñaari aaya mu ne ko alhamdulillahi rabbil alamin moo tax sunu borom alfatiha mu mu tëggal nu ko eh, bët bu set bu nu jullee vingt-quatre heures jàng ci lu bari moom alfatiha waaw loolu la nun la ko yàlla mooñe ndax 24 yi danga fi jàng 17 fatiha ndax 17 rakka la jullit di julli minimum maanaam bu yemee ci farata yi bu yemee ci farata yi kon boo ko jàngee yëg nga ne semaine bi jàng nga fi cent dix neuf fatiha cent dix neuf fatiha ngay jàng par semaine kon bu weer wi dee ñeenti semaine jàng nga quatre cent soixante seize fatiha par semaine la ñuy jàng quatre cent soixante seize fatiha par semaine waaw euh, bu fekkee semaine dafa nekk ci at mi cinquante deux kon euh, vingt quatre mille sept cent cinquante deux la ñuy jàng ci Fatiha par par par par par par par at ala kulli xaal calcul yaa noonu mën naa am njumte am ci waayu yu mbala yi du noonu waaye dal professeur jàppal ne bu fekkee buñ jullee subaar takkusaan timis gee ak suba jàng nañu fukki faati ak juróom-ñaar kon par semaine ñaata lañuy jàng par weer ñaata la ñuy jàng par at ñaata la jàng la jàng ci ay faati ak kenn xamul nu mu kon ñàkk a julli ëpp naa def ndax li lay faat foofu foo koy dabo waaw zikr boobu ngay def ci biir julli sunu borom dëxëñal la ko ci te waxula lu xew te waxu la xew nga di ko jàng rek ba am réseau nga di ko jàng ba am ba am crédit kon taxawaay bi ngay taxaw di julli may la charge te ko am charge ak crédit boo amee réseau ku la woo jot la koo woo jot ko loolu la ñu yàlla bëggal moo tax ña ci jaaroon jaar ci ba toll fañ toll mbokk yi waxtaan bi jeexut dañu ak suñu war a yëkkatee jataay bi ci kanam tuuti ñu wéylaat ko incha allah ak yéen ci eh, yasalunaka yal na yàlla sàmm nu sàmm leen defal nu tawfiix suturaal ñu suturaal leen def jàmm ci réew mi réew yi ko wër jërë geen jëf ci ànd beeg si seen rajo yal na yàlla defar seeni mbir defal seeni mbir te def seeni poos dara in uridu illa al islaaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu